yii nii dafa laaj méthodologie pour xam nooy takke <laughs> daf koo laaj ndax mbir yi dañoo bari waaw dañoo bari lool masha allah mais nag te malgré tout mooy gisuñ tous presque dara <laughs> loolu moo ci yéeme lool moo yéeme ci mbir mi mooy ku kii man nga jàpp ne ah non ça c'est trop quoi c'est trop quand Euh, ñun lu tax defoo ko dix fichier mu jeex mais maximum boog boog boog vingt boog nii nii boobu ba léegi sa ay ay at nga mais dama naan la <laughs> pourtant taxuñu ko yaatal sax de wallahi bu dee ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy ñi nga xam ne euh, ñooy boroom xam-xam yi dëgg dëgg dëgg buñ ko defoon dëgg dëgg dëgg <laughs> yow danga naan ñun moom defuñ fi tus melul ni toq ndox ci océan wu dund yonent mi alayhi salaatu salaam kon nag buñ jàpp ni dafa bari di déedéet te am na nu nit kiy demee lépp mën nga koo déglu si sa kii la rek affaire bi moom organisation la rek mooy dangay am yooyu baax futilité yi ngay baax seetaan mbir yi di ko seetaan di ko seetaanaat ak yenn yi nga xam ne sax seetaan ko ci boppam nga waroon a baax waaw xam nga ne euh, ab taalibe boo xamante ne nii sàkkatu xam-xam boo xam ne benn match du ko raw kooku moom du xam-xam moom coow lay bari rek mën naa xam nag ay ay c'est que yu sur yu superficiel yi kese lay xam ku ko dégg te xamoo man nga jàpp ne xam na parce que mën nga la tuddal ci lii as lëf tuddal la ci as lëf tuddal mais jamais mu dugg ci xóot-xóot yi ndax du ko man yooyu ànduñu xam-xam moom boo ci newee bi yoboo nga dog lépp te nekk ci moom waaw waaw mais bëgg koo booleeg loo xam ne dafa contraire ak moom loolu du dox fu làmb ji tëgg kenn du la fa kenn du la daw yow dangay commenter avant commenter pendant commenter après loolu mënoo ci am xam-xam saa yi demal nga toog xamal sa bopp nga xam ne kon yow mbir yi fii du sa place soit ailleurs ñu bari nag ñàkk bëgg ngarale xam-xam nanguwul ngarale ah non xam-xamu diina nga nanguwul ngarale pied dedans pied dehors lool lool déedéet waaw déedéet dangay nangu jox ko sa lépp mu jox la tuuti ndax xam-xam wa ma utitum min al ilmi illa qalila mais lu tuuti loolu nag géej la waaw boroom bi nga xam ne lu tuuti loolu muy wax kenn du ko tuddee tuuti waaw kenn du ko tuddee tuuti parce que moom man na ni dafa tuuti subhaanahu wa taala mais koy ku mu ko jox ay ku mu ko jox laqad untita fadlan kathira ay ku mu ko jox nga xam ne ku mu ku mu ku mu mosal ci géeju xam-xam moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam loolu kese la ko wax delloo delloo ñaan ma ma la koy dolli ah pour war la ne moom en l'infini la ndeke xam-xam kon rawatina ñuy waxe ki nga xam ne mooy ndayu xam-xam yi muy dundub yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñun def nañ fi wax nañ fi kew déedéet waxawuñ dara waaw mais nag <laughs> comme que bidaatuna musja sawaay fii lañ mën a yem waaw suñu gafaka suñu marché <laughs> suñu gafaka suñu pochette <laughs> suñu yi ñu yor suñu marchandise mi saa yi dafa dafa dabb daa amul njariñ te dafa woyof woroom jaay nee na nag ku ne la mu am moom lay dugge marché moo taxit moom la ñuy jéem a dugge marché yàlla na buur yàlla nangul ñu te yokk yokkal ñépp ñuy déglu may ñu ñun ñépp xam-xam bu leer boo xam ne dañ koy ut li wajhihil karim waaw ngir buur yàlla di ko jëfe ngir moom di ko jàngale ngir moom lu la ci dal nga man koo muñ moo tax affaire yi c'est pas bari te yeneen yi nit ñi xam te muy ay futilité yooyu buñ ko génnewoon seen bopp yi yii dina yomb ay ilmu rijaal xam moo tax xam-xamu xadiis xam nga côté wa bokk nañ ci li ci gën a difficile xam mbo nit muhaddisuna yi mos ni ñu bare génération yi tur yu niroo yi sëriñu kii mooy taalibe kan kan mooy sëriñam yu mel noonu kañ la euh, gane àddina kañ la génn àddina fan la jàng lan lañ wax ci moom yooyu xam gaa yañ jàpp ne yii lii moom c'est si c'est impossible nit xam ko si c'est pas impossible c'est non c'est pas impossible waxoon naa la fi nan yow nga xame en tant que bu wolof juddoo fële ca Bawol wala fee ca Kajoor wala fële ca ca Ndakaaru nga fexe fi xam jour yoo xamante ne nii ñoom ba ñuy évoluer yow juddoo ko boobu mooy sa bàyyi sax gone la woon fii mu ne gaa yu bari mais li ñu mokkal ci ci ci ci ci ci ci ay footballeur xam xam carri seen carrière équipe yi ñu jaar yépp am na ñoo xam ne ñoom dem nañ ba xam ñaata but lañ mës a dugal ci seen carrière am na ñoo xam ne yamuñ ci xam lool mais xam nañ fan lañ ko dugale ban match la woon contre ban équipe waaye xam nañ sax am na ñoo xam ne dem nañ ba xam minute ya seconde ya temps réglementaire ya lañ ko dugaloon wala boog prolongation yooyu yépp kay xam ko xam tur yoo xam ne niruwul tur yi ñu xam ñun wolof waaw te pourtant loolu lépp ñu xam ko daanaka koo leen tuddal ci jour yi ñu ne sawaay mu nga équipe sàngam la ne woon wala ñoo xam ne sax faatu nañ bu yàgg wala ñenn ñi faatoo buñ mais nekk nañ en retraite ba nekkee retraite c'est moom boo mooywul ay waajurum xamante woowuñ woon mais mu xam ñoo ñépp ba pare toog ba ba lool mooy côté te lool mooy côté football bi kese mais côté bële côté côté côté acteurs yi ñëwagul de acteurs de cinéma yi ñi ci xam mais xoolal ñooñu ak caaxaankat yi làmbkat yi ñi ci xam musiciens yi album yi ñi ci mokkal daanaka bu ko tegee surtout moom femme yee ci ginoon a aay moom naa ba léegi yaakaar na waaw bu ñuy fóot fii ba teg mbir mi waay waay waay waay album bi la li ci ne yépp dañ koy tari dañ koy tarek waay ñoo koy jiitu mais ki man loolu lépp nan la mën a taxawee ne yii nii daa bari xam-xamu diine bi daa bari mooy ñàkk yitte la rek ñàkk yitte ak tamit ñàkk ku la yee am na ñoo xam ne ñoom dañuy dund ci lool mooy dañuy màgg ci ci environnement bu mel nii mën a décrire ci loolu lañ màggee mais xamuñu leneen l'islam xamuñ ci lu dul de non foog nañ ne buñ buñ demee buñ demee ci cant wala yu mel noonu mooy def nañ jaamu yàlla gi gën a rëy alors jaamoo ngoo yàlla ah, ah non dem ci cant tuddul jaamu yàlla loolu kese nga jàpp ne mooy jaamu yàlla foog na yow fii mu ne def nga jaamu yàlla gi gën rëy ci kaw suuf ndax cant nga laa jóge ah non yow dafa dara mu dem ñu gin koo réeral ndax foofu en général gars yi duñoo waxe xam-xam xusaas yaa fay ne mooy euh, lii suñu sëriñ di radiyallahu anhu gàmmukat yi ñoo fay ne lim naan musiba bi moom daanaka moom moom nekku gàmmukat bokk ni ci musiba yi gën a rëy daanaka laa ilaa ndax mooy li ngay wax en plus di sox li ci gën a garaaw mooy lool mooy musiba gi du gën a lu tax parce que dañuy toog naan yonent bi sallallahu alayhi na nabi nee te li ñuy wax wallaahi dara amu ci te ku sosal yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> waxoon na <laughs> moo ku ma sosal moom demal léegi fal yàlla jinnaar préparer say mbir nga dem duggi automatiquement sànnil sa bopp plongeel biir safara léegi ci yeneen riwaaya yi fal yatabawwa maq'adahu minan naar na préparer chaise bi muy installé wu biir safara te loolu moo gën a garaaw fuuf bokkaale wa an wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun loolu moo gën a ngeen di waxal buur yàlla loo xamante ne xamu ngeen ci dara te gis nga suñu société yii ku ci moytuwul ci lool ci ngay dëkk gaa yi jàpp ne xam nga dara ndekete yow daara hmm. xamoo ko walla iyaadu billaah kon mbir yi taxu koo bari ah yitte kese la laaj te boo ci demee léeg-léeg mooy comme lépp rek waaw comme lépp rek début bi dina xaw metti nii di nga dem sax ba genre genre lassitude jàpp la mais noonu la mais boo xamee objectif bi mooy man ci jaamu yàlla laa ne bu ma koy sàkku xam-xam bi bu ma koy joxee ci jaamu yàlla laa ne ba bu may nelaw sax damay jàpp ne damay ne jaamu yàlla parce que damay damay waajal ngir gën a mën a takkuwaat sama noon yi yépp nekk jaamu yàlla boo xamee loolu kay te ngërëmul yàlla nga ciy am te yonent bi aleyhi salaatu salaam ne na man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al képp koo xam ne dafa sóobu aw yoon woo xam ne da ciy sàkku sàkku xam-xam moo ko ci du kooku buur yàlla da koy yombalal hein yoon wu koy jëme directement aljana mu ne malaaka yi dañuy dañuy laal seen seen laaf yi ngir ñi nga xam ne ñooy dem di sàkku ji xam-xam waaw akbar loolooy loolu moo gën suñu tapis rouge yi ñu lay tegal ci ci ci ci bërëbu caaxaan yi di la jay te bu sa carrière jeexee te desul woon nga nga denc dara ca ngay xame ne lii lépp nekk xuruuru la woon ay ay ay waree mbaay la woon kon mbir yi bariwul de